وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم faqaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam maa zaalati almalaa'ikatu tuzilluhu bi ajnihatihaa muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafiz an-nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun suñu chapitre bu njëkk bi ci kitaabul jihaad di baabu fadlil jihaad walillahi alhamdu wal minna muy chapitre deux cent trente-quatre ñaar téeméer ak fanweer ak ñeent ginnaaw bi ñu téere bi ba léegi ñu ne woon xadis bi mu joon gis bee weesu moo doon xadis mille trois cent dix-neuf ñu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu anna umma Rubayyi bint al-Bara wa hiya ummu Haritha ibn Suraaqa atati nabiyyu salla atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat bani mu jeex walillaahi alhamdu wal minna eh, sa Haarisa waxoon na yenn kii na ne kaana fi nawaara daa si ñi nga xam ne ñoo doon observé ci xare bi pour noonu Quraysh yi ban leen bàcce fenn voilà ñu faat ko foofule ca ndox ma comme ni nga xam ne noon lañ ko gise woon walillaahi alhamdu wal minna wa radiyallaahu anhu ñu war a bi ci tegu waxoon nañ la ko mu ñu delloo waat ci Uhud liñ génnoon li weesu Badar la woon muy xadiis mu ne wa an Jaabir ibn Abdillah mu ne mu ngi jële ci Seydina Jaabir di doomi Abdillah anhuma yal na boroom di kontaan ñoom ñaar ndax Seydina Jaabir wa abu ñoom ñaar ñépp ku ci nekk saxaaba la saxaabi ibnu saxaabi di saxaaba di doomi saxaabi radiyallahu anhuma annahu qaala nee mu ne jii abi abi ila nabi sallallahu alayhi wa mu ne dañoo indi sama bàyyi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy lan mooy kooram lañ indi waaw mooy xare Uhud daa bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a faat ñu ëddil ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam qad musila bi fekk waa Quraysh daal dinañ koy décapité dagg nopp hmm? eh, mutilé ko quoi mutilé ko dagg nopp yi dagg bakkan yi léeg-léeg ñu daggaale cëru nit ki sax walla iyaazu billaah gisoon nañ la ñoom ñoom Hind doon liggéey liggéey yow ak jigéen ña nga xam ne ñoom lañu àndaloon jógewoon woon Quraysh ndax taruk mer ne dañuy ñëw ngir soññ seen góor ñi ngir ñu jël revanche ci badar gi ñu leen rayal rawatina ñoom ñi nga xam ne ku nekk daanaka sa mbokk rayaloon nañ la xare bi jeex kon niñ ko fi gise gisati ko fi fan yi yëpp ah doyloowuñ ci faat gi ñu faat ñu bari ci julli ñu soixante-dix juróom-ñaar fukk waaye e, ñu tàmbale di dagg cëru nit ñi ak seen nopp yi seen bakkan yi e, jullit ñépp ñu ñu faat foofu yépp noonu lañ leen def waxoon nañ la kenn kese moom lañ ci bàyyi woon bañoon ko def noonu ndax baayam mu yées mi nga xamante ne moo àndoon ak waa rey di Hanzala ibn Abi Amir eh, di Hanzala al-Ghasil radiyallahu anhu ghasilul malaa'ika ni malaaka yi doon sang moom kese lañ deful noonu parce que baayam la ci waa Quraysh doon seet jigéen ñooñee ndax xam nañ nga baayam ñoom la àndal sinon ñi ci des ñépp dañ leen a waaw te gis nañ fi gisati fi léegi moom mi it noonu la gisoon nañ keroog eh, Seydina Anas ibn Malik bi muy wax naan eh, ghaba nii Euh, dafa mooy xadis mille trois cent dix-sept bi sama baay tëx di sama magu sama frère baay di Anas ibn Nadr dafa absenté Badar mu ne woon yonent saa salaam ah man de absenté naa ci xare bu njëkk boo xare mushrikuuna Qurayshi bu ma boroom bi mayee <coughs> fekkeloo ma beneen xare booy dajeek ñoom de borom bi dina gis la ma fay def gis nga keroog moom it bañ ko faatee c'était comme ça voilà gis nga boobu Seydina Anas nee na radiyallahu anhu bi ko gaa yi faatee fa wajadna bihi bid'an wa thamanina darba bis-sayfi aw ta'na birum aw ramya bisam wa wajadna qad qutila wa bihi al-mushrikun voilà li ñuy wax naan li ñu fekk nombre de xeej yeeg jam-jamu xeej paaka yeeg ak kii boobu xeej yi ko dóor yéen ci fekk ba pare fekk wa masala bi ñu faat ko wa masala bi mushrikuun mushrikuuna yi daal di leen daggaate wax naa la ñi ko doon def ñooy jigéen ñi la woon voilà imrati hind bint utba boobu nag gëmagul woon waaye mujj na tuub radiyallahu anha wa ardaha zawji abi sufyaana radiyallahu anhuma léegi kon mu ne euh, sama bàyyi nag biñ ko ndee ci yonent baay saa saam kooram xat musila bi fekk décapité nañ ko mutilé nañu ko taggaate fa bay na yaday yi baay saa saam ñu teg ko ci kanamam fa dhahabtu akshifu an wajhi nee na Seydina Jaabir nee na ma ñëw bëgg ndax dañ koo muur moo am na ci wax ne wa qad ghuttiya dañ koo muur ci yenn riwaaye yi muur koor bi ngir suturaal ko nee na ma ñëw nag ngir bëgg wuññi muuraay bi ngir xool sama baay mi nga xam ne moom lañ faat Seydina Jaabir ñëwul woon Uhud ndax baayam moo ne ko woon ñun ñaar ñëpp mënuñoo dem ndax ndaboot gu sew te ay jigéen ñi kese lañ ay sœur la amoon eh, mu ne ko man maay dem léegi nag bu dee ne borom bi def na eh, ma faatu foofee nga fayal ma samay bor te taxawul ma sa eh, rakk yi voilà loolu moo tax moom demul woon xare ba. léegi nag nee na bi ma yëgee xare kii nag xabaar bi ci lañ nit ñi bari doon daw jigéen góor ñeeg jigéen ñu bari di daw jóge Medina di ñëw Uhud Uhud ngir ñëw xool nee na nag ci lay waxi nii nag nee na ma ñëw ngir wuññi li ñu ko muur fanahaani qawm am ay nit moo ci saxaaba yi fa newoon radiyallahu anhu daal di may tere fa qaala an-nabiyyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma zaalatil malaa'ikatu ne malaaka yi kat tudilluhu di ko keral bi ajnahatiha ci seen laaf yi waaw mu ne bi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo léegi laaj mu njëkk mi mooy est-ce que ñoom dong ñooy ñi nga xam ñoo ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ bi al Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah solo na ko noonu al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhaari al imaamu al-Bukhaari indi na ko ci bërëb yu bari indi na ko kitaabul eh, kitaabul janaa'iz baabu duxuuli ala al-mayyiti ba'da al-mawt voilà loolu indi na ko foofu ak kitaabul janaa'iz baabun hmm? ak kitaabul maghazi baabu man qutila min al muslimina yawma uhud indi na ko kitaabul jihaadi wa siyar baabu zillil malaayika eh, zillil baabu zilli wala baabun zillul malaayikati ala shahid eh, buñ gisee boobu nag mooy fiñ la wax léegi nii mu ne haddathana sadaqatu ibnul fadl al imaam al Buxaari yu mu ne sa haddasanaa nettali lañu Sadaqatu ibnu al-Fadl di Sadaqatu ibnu al-Fadl Abul Fadl al-Marwazi rahimahullah génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa ibnu Uyayna mu ne ki ñu xabaar mooy ibnu Uyayna di Sufyaan ibnu Uyayna ibn abi imran maymun al-hilali mawla mu ne sufyan mu ibn uyayna ibn abi imran maymun al-hilali abu muhammad rahimahullah génna àddina la 190 rahmatullahi alayhi qala mu ne sami'tu muhammad ibn al-munkadir mu ne dégg naa muhammad ibn al-munkadir de muhammad ibn al-munkadir ibn abdillah abu abdillah ñi ne abu bakr al-qurashiyu at-taymiyu al-madaniyu rahimahullah génn àddina 127 wuute nag am na ci ba 136 ci kañ la génn àddina wallahu ta'ala a'lam annahu sami'a jaabiran mu ne ko moom dégg na jaabir di jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn tha'laba ibn ka'b ibn ghanm ibn ka'b ibn salima al-ansariyu al-khazrajiyu as-salamiyu abu abdillah rahimahullahu taala moom it dañu wute lu bari ci kañ la génn àddina de soixante-huit ba quatre vingt am na ay wax lu ëpp juróom-ñaari wax yoo xamante ne ku nekk dane lii la jur génn àddina moom Seydina Jaabir ibn Abdillah comme niñ la ko wax di saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu taala anhuma mu ne yaqu mu ne yaquulu mu ne a ji abi abi mu ne ji a dëkk dañu indi bi abi ila nabi sallallahu alayhi wa waqad waqad muthila waqad muthila bihi waqad muthila bihi wa wudi'a bayna yadayhi fa dhahabtu akshifu an wajhihi fa nahani qawm mu ne yaqulu ji abi abi ila nabi sallallahu alayhi wasallam waqad muthila bihi wa wudi'a bayna yadayhi fa dhahabtu akshifu an wajhihi fa nahani qawmi voilà ila qawmi mooy samay ñoñ min al ansar radiyallahu anhum fa sami'a sawtan sa'iha yeneen ci laay saa saa après mu dégg am. kàddu ku yuuxu ak jigéen buy yuuxu di jooy bu baax fa qiila mu ne ñu ne ñu ne ah kooku de ibnatu amr la aw uxtu amr mais loolu juumte la du du du uxtu kii doomu amr mais uxtu amr la mooy kan euh, euh, kii la ibnatu amr la waaw loolu mooy mooy li jub uxtu amr loolu mooy juumte voilà parce que kan kii di jooy bàjjanu Seydina Jaabir la xam nga fee bàjjanu Seyna Anas moo ñëwoon ar-Rubayya bint Nadr fii nag kii bàjjanu Seyna Jaabir di Fatima euh, moom la voilà moom moo doon jooy voilà moo tax ibnatu Amr parce que bint euh, bàyyi Seyna Jaabir Jaabir ibn Abdillah ibn Amr alors que ndaw si doon jooy sërëm la mooy bint Amr voilà kon ibnatu amri aw tuam fa qaala li ma tabki fii mu ne yonent saa saa ne ko lu tax nga koy jooy aw laa tabki wala boog dane bu ko jooy lool nag imaam al-Hafiz nee na njuum kii sikki sàkk bi ci Sufyaan la voilà moom loolu la wax ne shakk moom lii moom eh, eh, ci kii la quoi ah Sufyaan ibn Uyayna la jóge ma zaalatil malaa'ika rahimahullah mu ne ma zalatil malaayika malaaka yi dañun tudilluhu di ko keral bi ajnahatiha ak seen laaf yi léegi imaamul Buxaari yi ne qultu li sadaqa ma wax sama sëriñ bi di sadaqatu ibn al-Fadl ne ko a fiihi hatta rufi'a hadis bi dafa am hatta rufi'a ba ñëkkati ko yeneen saa sam dane ma zalatil malaayikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a loolu da ci am ba ñu mooy malaaka yi ñu deñ di ko keral ak seen laaf yi moom mii tëdd fii moom mi nga xam ne kooram a nekk fii ñu faat ko muy Seydina euh, Abdallah ibn Amr Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu hatta rufi'a ba niñ koy defee léegi bi mu ne ko Seydina Imaamul Buxaari yi ne damaa laaj sama sëriñ bi ne ko loolu da ci am hatta rufi'a ba ñëkkatu ko mu ne qaala rubbama qaala mu ne waaw léeg-léeg da ko doon wax voilà kon euh, loolu la léegi euh, bon euh, am na yeneen yoo xam ne sikki sàkka bi amu ci mooy bokk ke ne hatta rufi'a bi daf cee leer imaamul Buxaari wax nañ la fi nga xamante ne nii bari na fa boo xam ne fa la ko génn xoolal niñ la ci wax benn rek kitaabul janaa'iz baabu duxuuli ala almayiti ba'da almawt mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar bu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Bashar ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz di Bundar rahimahullah génn àddina deux cent cinquante-deux rahmatullahi alayhi qala mu ne sëriñ waa kutubu sitta qala mu ne haddathana Ghundar mu ne nettali nañu ki nga xamante ne mooy Gundar di abda di Muhammad ibn Ja'far al-Hudali mawlaahum al-Basri Abu Abdillah rahimahullah génn àddina vers les années 193 ñii ne 194 ñii ne 192 wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne haddathana Shu'batu mu ne ki nga xam ne moo ñu nettali mooy Shu'ba di bàyyi jiit léem di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin génn àddina la 160 rahmatullahi alayhi wala mu ne sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir gis nañ ko sànq rahimahullah qaal mu ne sami'tu Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhuma qaala lamma qutila abi ja'altu akshifu thawba ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki wa yanhawni anhu wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la yanhani wa ja'alat ammati mu ngi Fatimatu tabki kon loolu ñu xam ne du uxtu uxtu Amr déedéet ibnatu Amr la muy Fatimatu bint Amr la fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tabkiina aw laa tabkiina maa zaalat al-malaa'ikatu tuzillu ajnihatahaa hattaa rafa'tum kon mu ngi nii nii la ko imaamul Buxaari fii mu ne lammaa qutila fii noonu la ko Seydina Jaabir wax bi nga xam ne ci lañu faat yi eh, eh, eh, abi ja'altu akshifu ba may wuññi li nga xam ne mooy malaan mi may may wulli malaan mi may wuññi malaan mi ci li nga xamante ne nii ci an wajihi di ab kii may jooy wa yanhawnii anhu wan nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne yoneen sallallahu alayhi wasallam nag laa yanhaani moom terew fa ja'alat ammati tabki mu ne nag sama sama ba sama kii bàjjen nag di jooy waaw moom di jooy mu ne sama bàjjen nekk di jooy fa qaalat nabi mais nag day wooy jooy yu kawe doon moo tax saaiha tay mu ne mu dégg ku yuuxu fi ñu jóge fa qaalat nabi da ngay imaginer nag jigéen ñi bu ñu amee musiba gu toll noonu mooy frère moo gaañu quoi lañ faat nii te lenn sax mooy nekk sax affaire bi faatu gi euh, kese lu metti la waaye gars yi boo ci gisee liñ ci boole daggaate yi na ko noonu sayyidatu Safiya loolu tamit moo ko dal voilà muy yaay sayyidna Zubayr ibn al-Awwam di bàjjale yonent bi alayhi salaam euh, Safiya bint Abdul Muttalib radiyallahu anhuma ah, radiyallahu anhu anha moom it looloo waral luñ déggee ñu ne frère am di sayyidna Hamza faat nañ ko mu ñëw di indi ay yére ay tàng ay tàngaay sayyidna Zubayr nee man naka laa taxaw naa nekk ci xare Badar bi noonu non manaan badar Uhud noonu ginnaaw xare bi jigéen ñu bari di ñëw nit ñi di ñëw nee na damaa gis benn jigéen bu jóge na di ñëw ni muy doxe dama koo xool ne yeneen saa salam kële de kële sama yaay la ke ak ni muy xatar gi mu àndal yeneen saa salam ne demal nga ne ko bu bu bu mu agsi fi fi ñu faat nit ñi fi ñu ñi xa ñiñ faat fa ñu nekk parce que bëggul woon choc bi mu gis loolu quoi Seydou Zubair nee na bi ma ñëwee ba wa daw ñëw ci kanamam mais bi may kii bi mu ma poussé ma ne ko nag yeneen saa salaam moo ne bul bul bul bul bul avancé quoi bul ñëw foofu mu taxaw ci saa si ne bon waaw ne moom daa dégg ñu ne frère dañ koo faat muy Hamza radiyallahu mu ñëwoon ngir indi kii ngir ñu am nuñ ko sànge quoi léegi bon Seydina Zubayr demee mooy mooy xadiis yi yàgg nañ ko gis Seydina Abdurrahman ibn Awf bi mu koy nettali keroog biñ ko tegalee ndogu li mu dem bay kii après mu ne ah kutila Mus'ab ibn Umayr wa huwa xayrun minni mu ne ah man rey nañu Mus'ab ibn Umayr de te moo ma gën fuuf waaw mu ne laallahu amaana nee tamit qutila Hamza ibn Abdul Muttalib wa huwa xayrun minni Hamza ibn Abdul Muttalib it radiyallahu anhu moom itam faat nañ ko te moo ma gën de te ku nekk ci ñoom ñaar keroog bi ñu faatoo bi ñu koy utal bi ñu koy muuru bu ñu xëccee bu ñu xëccee làmbaay gi ñu ko doon kiiwee ci tànk yi bopp bi di feeñ bu ñu ko yëkkatee ba ci xëccee ba ci bopp bi tànk yi di feeñ nee na bon keroog nag sëy sayyidatu yee yooyu mu andi doon ngir Seydina Hamza bon dañu ñëw fekk moom ni ñu ko def ki nekk ci wetam tamit ki faatu ci wetam ci jullit ñi noonu lañ ko def ñu ne bon jël ñaari yére yëpp di ko defal Seydina Hamza alors que ki mu nekk ci wetam amul déedéet après euh, ñu degoo ko bant ko pilo face seen diggante ñoom ñaar ki mu tombe kii ñu jox kenn ñu sàgge kenn ki kenn benn su ki bi làmbaay beneen bi keneen ci waaw parce que comme ni ma la ko waxee sànq ñoom ñépp la mos si la woon ñëpp lañu mutilé woon keroog wal iyaazu billah ñoom Hind eh, bintu Utba radiyallahu anha léegi kon mu ne fajaalat mu nekk amat yi sama baay sama donc bu dee góor ak naan baay tax bu dee jigéen bàjjen la voilà mooy sa frère u papa sa frère bi nga sa papa bu amee frère loolu ak frère yooyu mooy ñu bokk nday ak baay ñu bokk bàyyi wala nday ñoo ci yem ah. <laughs> voilà ay demi frère ak yooyu moom eh, yooyu déedéet mooy bàjjan la voilà bu dee góor lu mooy sa bàytex la bu dee jigéen na nag kooku yow bàjjan la wolof di wax waaw léegi kon mu ne moom muy fa na an-nabi sallallahu alayhi kii tabkiin aw laa tabkiin yeneen sallallahu alayhi ne ko nag ne Fatima bint Amr ibn Haram radiyallahu anha ne ko ah jooy ko wala nga ñàkk koo jooy sa frère bi gaañu ma zalatil malaikatu malaaka duñu deñ tuzilluhu di ko keral bi ajnati bi ajnihatiha ci li nga xam ne mooy ay laafam ci seen laaf yi hatta rafa'tumu gis nga fii rafa'tumu bi dafa leer ba ni ngeen ko yëkkatee kon al imaamu nii di kon léegi nag kon al imaamu muslim moo ci def alkanta al imaamu muslim wa abul husayn kitaabu fadaa'il as-sahaaba radiyallahu anhum baabu man min fadaa'il abdillah ibn amr ibn haram foofu la ko indi indi ci ñaari version mu ne haddasanaa ubaydillah ibn umar al-qawaariri wa amrun naqidu al imaamu muslim rahimahullah mu ne haddasanaa nettali ñu ubaydillah ibn umar muy ibn maysara al-jushamiyu mawlaahum al-qawaririyu abu sa'id al-basri wàccoon fi nga xam ne mooy baghdad mooy kon basri al-baghdadiyu rahmatullahi alayhi génn àdduna deux cent trente-cinq am na wuute loolu nag mooy li gën a dëgër sinon am nañu ne 233 am ñu ne 234 wallahu taala aalam qaa amrun an-naqidu ak sama beneen sëriñ di amrun an-naqid di amru ibn muhammad ibn bukayr ibn sabur abu usman al-baghdadi an-naqid al-hafiz abu usman rahimahullah génn àddina deux cent trente et un am na tamit ñu ne deux cent trente-deux taala alam mu ne kilahuma ku nekk ci ñoom ñaar an Sufyaan gis nañ ko sànq muy Sufyaan ibn Uyayna Abi Imran gis nañ ko fi riwaaya imam al-Bukhari bu njëkk bi an Ubaydillah rahmatullah alayhima mu ne qaala Ubaydillah mu ne sama sëriñ mu njëkk bi di al-Qawariri di Ubaydillah ibn Umar moom nii la ko waxe dane haddathana nettali nañu Sufyaan ibn Uyayna mu nekk ñu ne teewoon Sufyaan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu ibn al-Munkadir mu ne dégg naa ibn munkadir kii nag Muhammad la voilà parce que dafa am frère boo xam ne Abu Bakr la tudd <laughs> waaw dafa am Muhammad ibn munkadir dafa am frère bu tudd Abu Bakr munkadir te moom ci boppam Muhammad bi am na ñu ne xam nga. sànq naa Abu Abdillah mais am nañu ne non Abu Bakr tamit dañ koy wax Abu Bakr te bu boobaa mooy frère am bi dafa am frère bu tudd Abu Bakr ibnul Munkadir moom mu tudd Muhammad ibnul Munkadir ba pare ñu koy dàkkantele Muhammad Abu Bakr ibnul Munkadir xam nga la mën ñu confusion <laughs> waaw yow imaginez ma jox la benn benn exemple yow yow Ousmane nga tudd ah nga am frère bu tudd Abu Bakar ba pare yow yow ci sa bopp ñu lay wax Abu Bakar mooy Ousmane nga tudd mais dañ lay dàkkante la Abu Bakar waaw yow Ousmane Ndiaye nga tudd mais tamit dañ lay wax Abu Bakar Ndiaye alors que yow am nga beneen frère boo xam ne sa frère boo xam ne Abu Bakar Ndiaye tamit la tudd xam nga loolu mën na indi confusion ndax kenn mën na ñëw ne man de Abu Bakar Ndiaye laa doon seet bu dee koo xam ne xamoon na sa dàkkantal boobu. kenn mu jàpp ne yow la ah yow lay wax ndekete waxul yow waxul waxul yow ah sa frère bi lay wax <laughs> Abu Bakar Ndiaye dëgg mi am na Abu Bakar la tudd du gàttantal <laughs> loolu moo xew bi kon Muhammadul Munkadir <laughs> gis nañ ko sànk rahimahullahu taala yaqulu man sami'tu Jaabir ibn Abdillah Jaabir ibn Abdillah mu ne dégg naa Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma yaqul lamma kaana yawma uhudin ji'a bi abi musajja voilà mooy musajja mooy koo xam ne mughattoo mooy koo xam ne kooram dañ koo dañu ko muur voilà ndir suturaal ko waaw fa amaatahu fa thumma amaatahu fa aqbara waaw doomu aadama bi loolu nga xam ne lenn ci yenn euh, doxalinu zoroastrien yi gaa yi nga xam ne ñoo doon jaamu goog ca jant bi fële ca bilaadu Iran di bilaadu Xurasaan ñooñu euh, loolu yëf yi euh, euh, yu yées la woon moo tax sariya loolu nan la ko sariya di nangoo gaa yi bokkoon na ci li ñu doon def nit ki bu faatoo dañ koy dañ koy dañ koy exposé ci soleil bi noonu bàyyi ko fa ba ni ñuy yàqoo picc yi ñëw ak charognard yeeg lépp di lekk kooram ak yooyu way li caaxaan yooyu mooy lan ak lu saltee noonu ak lu ñaawe noonu charia daa tere loolu waaw wala amul naan bon c'est la c'est c'est leur façon de faire leur rite bon ku nekk na respecter lu déedéet l'islam bu dëkkee ci dëkk am na yenn yoo xamante ne nii même bu dee ne may na yeneen ñi nga xam ne gëmuñu lislaam di fa ne dafa am yoo xamante ne kenn du ko permettre waaw kenn bàyyi ay corps ñu koy exposer ci naaj wi noonu parce que waa ji daa génn àddina ak tamit ni indo yi doon def jël ay nit di ko lakk sa tamit léegi mu bari ci avec réewu Europe yëpp muy incinération loolu l'islam da koy tere voilà amul bon ñoom nañ leen bàyyee noonu dañ naan déet réew moo xam ne jullit ñee ko jiite dañ naan waaw am ngeen droit di def yi nga xamante ne yéen seen rythme ngeen koy defee dem leen église dem leen synagogue waaye dafa am yoo xam ne moom di fi lakk ay nit fii moom loolu duñ ko fi nangu waaw kenn di exposer kooru nit ñi parce faatu na parce que mooy seen rythme noonu la déedéet rythme day jaar yoon waaw ma lakk bi c'est quoi le problème parce que léegi daa xewa ah, incinération yooyu ñu ne mais c'est grave lakk kooru nit parce day génne àddina parce que euh, tuwaay yi moom euh, am na yoo xam ne par principe la boo parce moo gën a simple tamit en plus am na leneen mooy doo fi fay ay ay ay bàmmeel ba sonn quoi xam nga fii sawaay boo mooy da ngay da ngay dund nekk SDF dee nekk SDF nga ne ma déet waay sans domicile fixe waaw da ngay faatu kenn du la doo am doo am li nga xamante ne mooy doo am doo am foo xam ne foo lañ lay denc ah. parce que bàmmeel yi dañ koy dañ koy louer waaw dangay ngay ah. am na benn jamono joo xam ne boo fayatul dañuy dindi sa kooru mbokk mi ah. away ah léegi jox ko keneen parce que almeer yi fees nañoo ah presque léegi dañuy ubbee ay almeer te almeer yi tubaab yi xam nga voilà mooy euh, place yi du ko tax a bari noonu c'est bien kii waaye euh, ñu bari nag affaire yooyu yëpp booy dañ naan man daal bu ma génnee àddina vous vous allez incinérer mon corps léegi ngeen jàpp voilà ngeen lakk sama corps léegi benn bi ngeen def ko ci Euh, kii bi euh, ci géej gi benn kii ci jéeri ji parce que voilà me redevenir ñaari côté euh, une partie de moi reste ci ci ci jéeri ji ça veut dire ci terre ferme bi beneen bi ngeen defal ma ko ci océan yi voilà c'est ça wala benn bouteille boo xam ne ginnaaw buñ ma lakkee ñu jël sama cendre yi def ko ci benn bouteille boo xam ne bu bu bu bu bu bu bu bu la bouteille bu garaaw après ngeen tegal ma ko nag fenn nag di ma ci xoole wala ngeen yóbbul ma ko bërëb sàngam <coughs> yooyu yëpp yu fi caaxaan <coughs> léegi sa laaj mooy lan moo ci nekk ma ne la mais yeneen tubaab saa saa nee na ki nga xam ne daa génn àddina ñu suur ko bu leen toog ci bàmmeelam bu leen toog ci bàmmeelam parce que dañ koy diisal ak tamit ci génn àddina lépp lu ngeen ko def da koy yëg day metti ci moom waaw léegi imaginer ci nga xamante ne daa génn àddina gaa yi jàpp na affaire am jeex na ñu koy lakk kooku moo nar a am moo nar a metti yéen a ngi lakk koo xam ne lakk gi ngeen koy lakk dugal ko ci biir chambre funéraire bi fi nga xam ne mooy fa la ñuy lakkee mbir yi fa la ñuy lakkee koor yi ginnaaw bi gaa yi nee nañ def nañ rite bi nga xam ne moom la ñuy def walla mbokk yi exposé nañ ko ñu ñëw xool kooram ak nangam après nag ñu war koo ñu war koo ñu war koo lakk nag ñu dugal ko ci fuur bi ñuy lakki kooru nit ñi xoolal metti yooyu yëpp da koy yëga ah. waaw nit nag bu dee xamul ba def lu loolu gëmoon yàlla loolu après ñeneen dañ leen koy wax xam nga leen saa saa am na bu muy wax loolu sëy naa bu wóora mu saa imam muslim c'est sûr kanta imaamul est-ce yi daal na koy solo est-ce que imaamul Buxaari yi solo na ko loolu nag moo ma desee leer voilà yi bii teewlootuma ko mais mu ngi ci imaamu muslim non ça veut dire sa hadis bi muttafaqun alayhi la quoi yeneen saa saam da dafa am ci ñi leen jiitoon benn waay boo xam ne da ay mbokkam quoi joxe son conseil bés bu ma faatoo mooy li ma doon wax sànq naan c'est waa ji loolu wax da ne saa saam ne waa ji da ne ngeen lakkal ma sama koor bi quoi na ngeen ma incinéré. bu faatoo ngeen jël benn wàll bi benn partie bi ngeen sànni ko ci géej gi benn partie bi ngeen sànni ko ci jéeri ji ça veut ci terre ferme bi <laughs> ndax bés bu ngeen di xoole ba yàlla jàpp ma dina ma mbugal mbugal boo xam ne masu koo mbugal kenn parce que waa ji da doon <laughs> gëm na yàlla xam nga ki wax loolu gëm na yàlla mais daa ba yoon ay bàkkaar <laughs> mu ne nag nañ ko def noonu quoi parce que bés bu ko yàlla jàpp dina ma buggal buggal moo xam ne ma su koo buggal kenn yeneen saa saam nee na sawaay génn àddina nag gaa yi defal ko li wax lakk kooram sànni benn baat carte ci géej gi benn partie bi ci suuf si suñu boroom dekkil ko na ko waaye sama jàmm lan moo tax nga nga nga def lii nga def lu lii sa sa bopp ah borom nga ragal sa mbugal rek mën na ko jéggal naa la dugal ko àjjana waaw lu tax parce que waa ji am na am na ngëm yàlla dafa gëm yàlla ah waaw sauf que bon am na erreur bu mu doot nag mooy le fekk mu jàpp na yàlla du ko du ko jéggal quoi moo tax yonent bi saa saam doon ñu wax comme ni ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu doon wax ne dégg naa yonent saa saam ñetti fan laata muy génn àdduna mu naan bu kenn ci laa yamuutanna ahadukum illaa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih waaw. bu kenn ci yéen génn àdduna lu dul ne na fekk mu rafet njort ci boroomam tabaraka wa taala wa huwa yuhsinu zanna bi nay rafet njort waaw moo tax janaaxay rajaa yooyu xawfu rajaa di am yaakaar tey ragal sa boroom loolu li ngay jiital li féete kaw mooy rajaa yi rajaa gi rawatina idil mamaatu yaqrubu bu dee ne euh, faatu day jege waaye léeg-léeg faatu goog day jege nit ki nit nit ki nit ki du ko du ko du ko xam nit ki du xam kañ lay faatu moo tax saa boo foo mën di nekk rajaa ji moom féete kaw yaakaar sa borom tabaaraka kon loolu noonu eh, lu ama am solo la kon Seydina Jaabir ibn Abdillah <coughs> eh, mu ne loolu la quoi mu ne kon musajjan ji a ah kalama kaana yawmu uhudin ji a bi abi musajja alhamdulillah mu ne di uhud amee xare uhud sama baay dañ ko indi fekk ñu ngi ko sàng waqat musila bi fekk daal nañ koy mutilé décapité ko yéeféer yi qaala nee na fa aradtu an arfa'a sawba fa nahaani qawmi mu bëgg a yëkkati koor bi mooy niñ ko muure ngir gis ko ah samay ñoñ daal di ma koy tere muy waa lansaar radiyallahu anhu summa aradtu an arfa sawba ma bëggaat essayé waat ngir ndax daal manula muñ affaire foog mu xool kooru baayam au minimum dernière fois ba lañ koy denc nee na fa nahaani qawmi samay ñun terewaat ma nee na fa rafa'ahu rasulullah saa sa baw amara bihi fa rufi'a mu ne nag yonent bay saa sam daal di koy digle waaw digal nag ne nañ ko xëccal mu xool voilà Allahu akbar allahu akbar allah allah ne léegi nañ ko xëcc wala moom ci boppam mu xëccal ko kii ra kii bi mu xool léegi nag fa sami'a sawta baakiya yeneen saa saa am dégg am mu dégg kàddoo kuy jooy am ndaw as daal kàddu benn jigéen buy jooy ci ca kaw aw saa'iha wala kuy jooy wala kuy yuuxu xam nga jooy correct ak jooy yuuxu ah yi ñu waxoon bii weesu yooyu day day day am différence fa qaala man haadi yeneen saa saam ne kii kokkat la fa qaalu ñu ne ko bintu amr aw uxtu amr voilà ñu ne ko doomu amr la wala uxtu amr waxul wax nañ la ne du uxtu amr ibnu amr bintu amr la ndax baayam mooy amr ibnu haram ah ah muy amr fa qaala walima tabki ñeneen saa saam ne waa ko ne ko nag laaj ko ne ko waaye lu tax ngay jooy fama zalat al malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a ne ko nag malaaka yi yëgal ne duñu deñ di ko keral moom sa frère bii ba nuñ koy yëkkatee kooram di ko denc allah kon xadis baa ngi léegi ginnaaw loolu lu kaaleem ak suñu xadis bi mooy teraaga gi nga xamante ne baabu fadl euh, euh, al jihad mooy jihaadkat bi nga xam ne daa toolu ci daa faatu ci toolu xare ngir boroomam gis nga malaaka yi ni ñuy njëkkantee ngir di ko keral di keral kooram ba kera ñu koy yëkkati foofee di ko denc allahu akbar moo tax al imaam al qaadi Iyaad al imaam an-Nawawi mu ne qaala al qaadi mu ne qaala al minhaaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaaj mu ne qaala wax na al qaadi di al imaam al qaadi le grand juge al maliki rahimahullah dëkkoon fii ci Maroc Rabat mu ne yahtamilu anna dhaalika li tazaahumihim alayhi li bishaaratihi bi fadlillahi wa ridaa anhu wa amma wa ma a'adda lahu min al-karama alayhi izdahamu alayhi ikraman lahu wa farahan bihi aw adalluhu min harri ash-shams li alla yataghayyara rihuhu aw jismuhu al imam al-qadi Iyad nee na rahimahullah ça suppose peut-être que yenu na ne eh, mooy malaaka yi bu ñu gisee ñooñu ñu faat ci toolu xar bi ñu gaaw ñëw di raj-raj loo ngir pégal ko ci ngëneelu yàlla ak ngërëmu yàlla gi nga xam ne daal dina koy tonawu am na ko ak li nga xamante ne nii moom la ko borom bi waajalal ci teraanga loolu tax ñuy jëkkante di raj-raj loo di ko keral loo ikraman la ngir teral ko moom ki nga xam ne moo faatu nii ci toolu xare ngir borom wax faraxam bi waaye kontaan ci nit ku mel noonu ndax malaaka yi dañuy bu gisee nit kuy jaamu yàlla dañuy kontaan <laughs> waaw ñi xam ne ñoo yenn arash wa man hawlahu dañuy sàbbaal seen borom di ko sant di ko kañ di ko bàkk waaw waaye wa yastaghfiruna lilladina amanu waaw di ñaan te suuratu Ghafir ñi nga xamante ne di ñaanal jéggal ñi nga xamante ni ñooy ñi way ngëm yàlla yi allah ndax dañuy dégg lu baax waaw mu ne aw wala boobu azalluhu dañ ko keral min harri shams ndax euh, tàngooru jant bi ngir lan kooram bañ soppeeku xet gi ak koor gi bañ a seppe seppeeku allahu akbar kon loolu la al imaam al qaadi rahimahullah daal di wax Iyaad al Maalikiyu rahmatullahi alayhi léegi kon mooy moo tax yeneen tubaab yi saa ne comme si danaan imaam al Haafiz Ibn Hajar maa gis mu wax lu mel noonu mais eh, mooy ibki aw laa tabki jooy ko wala nga koo jooy mooy jarul nga koy jooy mooy ki nga xamante ne nii kii malaaka yi ñoo ñëw di ko keral ngir teral ko nga xam ne fa mu jëm mooy këru teraanga nga ko borom bi di di di terale kooku est ce que jar naa jooy kooku kay dañoo war a kontaan ci xaalam dëgg la borom bee ñu teg nattu gi dinañ ci metti dinañu metti moo tax yeneen saa sam keroog mu am lu ko metti lool rawatina bi mu gisee ñi nga xam ne mooy ni ñu daggaatee gaa Euh, amoon na lu ko metti lool waaye tekkiwul na gërëmul woon gërëm na moo tax ginnaaw gi waxoon nañ la mu daal di sàppe saxaaba yi góor ñi ci kanam jigéen ñi quatorze jigéen si quatorze jigéen ñoo noonu ci ginnaaw mu commencé di ñaan donc ñoom ñii mu tudd fii ar-Rubayya bint Nadr seeru Seydina Anas ibn Nadr bi ak kii Fatima bint Amr ak ñeneen ni jigéen yoo xam ne ñoom Ummu Umaara ñoom Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ak ñeneen ñu nga fa woon Euh, ñoom mm, euh, ñu bari ah voilà kon loolu lu am solo la ko wax léegi kon lu ka loolu la imaam al-Hafiz rahimahullah doon am mu koy wax fenn ci al-Fath di Fathul Bari sharh Sahih imaam al-Bukhari rahimahullah kene lii nga gis kon gëneelu ki faatu ci toolu xare ni nga xam ne malaaka yi noonu lañ koy karale waaw liñ naan bu doon comme si tapis d'honneur lañu koy tegal